kon ñu ne al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy hadis 1802 mu ne an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man idda'a ilaa ghayri abiihi wa huwa ya'lamu annahu ghayru abiihi fal jannatu alayhi haram mut muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu tàmbali mu ne an Sa'd ibn Abi Waqqaas mu ngi jële ci Seydina Mawlana Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu di yaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala neena anna nabiyya bo kene yonent bi alayhi salaam de qaala neena waaw man idda'a képp koo xam ne wootewu na ilaa gayri abihi ne diw moo ko mooy baayam du bàyyi vrai bi mu déshérité bàyyi vrai bi ne du poyow lan kii kan man keneen laay tànn wa huwa ya'lam te ko xam annahu kene ki mu naan gayru baayam gayru abihi du baayam moom lañ doon adoption yi c'est haram ci l'islam waaw adoption dafa haram waaw au début manoon na nekk loolu la waxoon ñu doon Zayd ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yeneen saa sam moo ko adopté woon mais loolu àtte la loolu c'était sax avant yeneen saa sam pour révélation bi di officielle mais l'islam bi ñëwee ñëwul rek dagg ko loolu diine woon waaw waaye après borom bi nga xamante ne nii ci diineem yii moo ci eh, def lu ko soob waaw <laughs> yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit waaw wa indahu ilmul kitaab waaw moom mooy def ci kiiwam lu ko neex waaw ci diineem ji di ci saxal ay àtte di ci euh, far ay àtte moo ne ud'uuhum li aabaa'ihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamuu aabaa'ahum fa ixwaanukum fi ddiin wa mawaaliikum waaw mu ngi noonee te ca kaw dane woon wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum dhalikum qawlukum bi afwaahikum wallahu yaqulu al wa huwa yahdi as-sabil waaw bi deful ñi ngeen di wootewu naan yéenay seen baay ñooñu defuñ ne ñooñu nekk seen baay ah non baay mooy ki la sukk jur koo koy sa baay kanta mais papier voilà adopté nañ ma nee nañ diwul defar nañ papier yi maintenant je m'appelle euh, monsieur le maraîcher alors que yow saa ñoxor caw nga tuddoon saa xaan da ngay xam nga ne ooy déedéet borom bi ñooñ ngeen di woote wu ñooñu du seeni baaya ah, abnaakum ñi ngeen di wootewu naan yéenay seen doom yéen it bàyyi wa ma ja'ala ad'iyaakum ñi ngeen di wootewu naan yéenay seen yéenay seen bàyyi ñoom duñu seen doom waaw zalikum qawlukum loolu nag seeni wax la <laughs> bi afwaahikum ci seen làmmeñ ngeen koy waxe waaye wallahu borom bi moom yaqulul xaq <laughs> waaw alxaqu moom xaq lay wax muy yàlla dëgg wóota moom yahdi mooy indi di leeral astabila yoon war a jaar ci façon woote ak askanantewul fu ñuy askanale suñu bopp mu ne leen seen baay moo tax ay ay ay ay ay ay ay ñun baay ji day joxe tur yaay ji joxe tur loolu amul am ah. <laughs> am na nag yenn xeet yu koy def bu ma juumul daa mel ni pulaar yi dañ koy al yi <laughs> dañ leen koy wax ne yaay ji day joxe baay ji joxe léeg-léeg sax tur bi yaay ji joxe mooy gën a siiw waaw waaw loolu par exemple du diiney l'islam loolu waaw <laughs> du diiney l'islam kiy joxe tur mooy baay. léegi nag loolu dàqantewul baay ji waxtaan ak yaay ji yaay ji bëggoon doom ji ñu am ñu tudde ko diw mu mu proposé baay ji ànd ci voilà waaw moo tax suñu boroom ne loolu alxuraan suñu boroom moo ne millata abikum ibrahim huwa sammaakumul muslimiina min qabl ni gis nga yoon wi nga nekk mooy tëralin doxalin soobu woowin soobu waayu seen baay Ibrahim moom moo leen tudde woon lu tax bàyyi mooy tudde doom moo ñu tudde woon ay musulman ci lu ñiit <laughs> waaw mais dàqantewul ndey ji waxtaan ak baay ji baay ji ne waaw léegi yow tur ban nga bëgg mu wax benn dum na waaw boobu lañuy ñuy jël kon loolu mën na nekk mais bu xëccoo amee la ñuy wax waaw bu xëccoo amee amul fenn benn tribunal bu l'islam bu ñuy doxal charia boo xam ne nday ji dina ñëw taxaw baay ji taxaw léegi lan mooy seen problème seen différent ah man sama doom dama koo tudde nii yaaye ma ngii ne moom leneen la koy tudde léegi nag juge bi war a àtte bu boobaa c'est simple ah eh ud'uhum li abaihim la alxuraan wax demal suuratul ahzab waaw aaya cinq borom bi nee na ud'uhum li abaihim te waxoon nañu ibrahim alayhi salaam mooy suñu baay moo ñu tudde kon nag baay mooy tudde <laughs> te doom yi ku leen doon tudde waaw masoon na gis fenn yeneen saa saa am doom yaa Xadiija tudde ko radiyallahu anha wala mu am doom Sayyidatu Maariya tudde ko wala saxaaba yi nu mu doon deme noonu loolu mooy diine waaw mais bu dee tur yoo xam ne bon yaay ji day joxe nii doom ji baay ji joxe nii mais amul benn conflit amul dara mais ci këyit yi turu baay ji moo di war a ne waaw te loolu sax li gën lépp mooy doxale yi les quoi mais euh, bon euh, man na bañ a nekk loo xam ne lu raxafa la waaw kon mu ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala nee na man idda'a ku fi woote wu ila ghayri abihi koo xam ne du bàyyam wa huwa ya'lam lii il faut mu nekk charte la parce que nit mën ne diw mooy sa bàyyi fekk dafa juum dafa foog ne réellement kii mooy bàyyam parce que moom bàyyam da koo jur jox ko benn frère ba mu nekkee xale daanaka fa la fere laata muy fer sax dañ koo gaaw feral yóbbu ko même après fer bàyyi ma ngi dëkk ci koñ ñaa ah, ñoo bokk koñ ak yëpp am na xam ne ñooy bokk même kër mais dañ jàpp ki mu jàpp ne mooy bàyyam ndeke du bàyyam <laughs> parce que da koo jox benn frère am boo xam ne moom la bàyyee xale bi quoi bu tëdd jotee kër doom rakkam ji ak soxnaam ak yooyu foofu lay tëdd moom nag moom ak ay doomam yeneen doomam xale bi day juddu màgg buñ ko ko waxul day foog ni kii mooy baayam ndekete yooyu kii du sa baayam ah. voilà loolu par exemple kooku màgg ñu ne ko yow kan mooy sa baay mu ne diw Moussa mooy sa baay ñu ne ko ah kan non yow Moussa du sa baay ah. non yow Ibro mooy sa baay doo bàyyi wax lu amul bu saa di saa bàyyi nga naan dan maa gën a xam saa bopp léegi waa ji expliquer ko nag mu dem laaj ne eh, yaay wala laaj laaj Moussa ci boppam mu ngi dund mu ne ko may bàyyi diw di mu ne ma kat mais yaay saa bàyyi mu ne ma ne ah non c'est sama rakk bee Ibrahima moo ma la joxoon depuis bi nga nekkee gone waaw kenn du nag ah, yow bi nga waxee sànq ne Ibra mooy sa baay Musa mooy sa baay te sa baay yow ah yow nii la xadiis bi dox dii dé wa huwa ya'lam il faut ki nga xam ne day wootewu ne di way mu xam ko tay ko tayaatoo ko volontairement mu ne diw mooy saa baay déshérité baay Ibrahim bi waaw man iddaa ila ghayri abi wa huwa ya'lamu mu xam ne annahu ghayra abi kooku du baayam fal jannatu ko mu xam ko def loolu kooku ajjana alayhi ci kawam xaram moom xaramal lañ ajjana ci yaramam ya eh, wax ji ci kaw bi xam nga luy dekk mooy waajooju amul dara nu ñu mën a def bu mu dugg ajjana mooy ajjana ci boppam moom yaramam la mooy ajjana fépp dañuy bind néew du dugg mënula dugg parce que xaramal ko ajjana wal iyaadu billah <laughs> saay loolu garaaw na de loolu lu garaaw a garaaw la parce que quand même yore saa sam lii mu wax xam nga alxuraan ba mu daj benn nit kese la alxuraan ne ku ko def loolu ku ko def ku ko meloo mel noonu jikkoowoo ko gëm loolu kooku yàlla xaraamal na ci moom ajjana te dëkkuwaay mooy safara kenn te mooy bokkaale mooy bokkaale bi gën a rëy te suuratul maa'ida laaya soixante-douze laqad kafara alladina qaalu inna huwa almasihu ibnu maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار wa ma'waahu an-naar wa maa liz-zaalimiina min ansaar Allah borom bi ne laqad kafara wed dëgg dëgg weddi na alladiina gaay nga xam ne qaalu ñoo ne inna allaha dëgg dëgg borom bi huwa moom al-masiihu ibnu Maryam mooy masiih mooy le masiih le messie waaw kooku nga xam ne dafa barkeel fépp fu mu laal mu barkeel fu mu jaar mu barkeel loolu mooy almasih bokk na ci ci tudd ci ci ci périm yi ñi nga xam ne ñoo ne yàlla mooy Isa mooy incarnation yàlla mooy Seydina Isa ñi wax lool te loolu mooy kercaan bi waa jàngu bi borom bi ne ñooñu weddi nañu yàlla waaw ne mooy masih di doomi Maryam kooku mooy yàlla inna allaha huwa al mooy l'incarnation de Dieu comme ni ñu koy waxe rek naan boo di jéem expliquer dans ce cas on sait que bon Dieu est euh, quelqu'un mais sauf que lui loolu la yàlla wax loolu la yàlla nag képp ku ko wéddi yàlla mu ne quel paradoxe alors que sama jaam boobu di Isa ibn Maryam alayhima salaatu wassalaam xam nga lu mu leen waxoon ba muy ñoom wa qaala al Masih le Masih le vrai Masih wute nag dajjaal gi de l'abominable mensonge menteur bu mag bi sublime mensonge yooyu liggéey kàcc yu mag muy Masiixu dajjaal <laughs> moom moom lu mu laal mu yàqu moom daa yàqule moom waaye mu ne almasih di isa ibn maryam alayhi salatu wassalam moom li ñu leen wax ak a wuteeg ñoom li ñu li li ñu jàpp gannaaw da leen ne yaa bani israil ndax ci waa banu israil lañ ko yónni wa id qaala isa ibn maryam ya bani israil inni rasulullah ilaykum waaw te <laughs> suratu safi fàttalekul bi sayyidina isa ibn maryam alayhi salatu alayhim asalatu wassalam waxee yéen waa banu israil man nga ndaw yàlla laa ci yéen kon ñu ñëwaat suuratu Maa'ida mu ne wa qaala al-Masiih yaa banii Israa'iil yéen doomi Seydina Israa'iil muy Yaaqub huwa Israa'iil waaw waxoon leen attention di tudd état bu yées bi nekk fee sioniste bi ñu tuddee seen bopp Israa'iil ngay ngay ngay tudd Israa'iil di saaga parce que Israa'iil turu yonent la alayhi salaatu wassalaam saar la banu Israa'iil daa am ci alquran waaw xamoo suuratul Israaïl <laughs> suuratul Isra mooy suuratu banu Israaïl <laughs> waaw boo bëggee rañaan saar boobu ngay incarner moom ngay jëmmal dëggal ko bu ko defee yow da ngay rañaan saa su ne ci sa borom sa digganteeg sa borom tout le temps borom bi di la wan ay xam-xam yoo xamante ne ay géej yoo xam ne xamoo ko woon avant waaw. Israa'il waaw sallallahu alayhi wa sallam bu kenn di tudde état bu yées boobu di ko askanale même moom la askanale seen bopp neen deel wax l'état sioniste waaw mais bul ne Israël rek saaga é yonent ngay saaga yow xam naa ne ñu woo dafa garaw li ñu wax <laughs> waaw yonent saa sam nee na buy nekk di julli di dajjantu dummeentu na dem ju na dem tëddi ba pare ndax amaana mu mu mu ñëw bëgg sant yàlla daal di daal di ŋàññ boppam saaga boppam daal di ñaan boppam ab ab ab ab kii ab ab ab bu wala lu bon ñaan bu ubbeeku loolu koy dal te kon du ne waa ji boo ko nañ def attention naat Israël rek saaga salawatullahi wa salaamuhu alayhi yonent la mooy Seydina Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim Xalilu Rahman alayhim ah salawaatu rahimu Rahman waaw kon mu ne leen yaa bani Israaïl yéen doomu Israaïl yi alayhi salaatu wa salaam loolu la Seydina Isa u'budu alayhi salaam u'budu llaha jaamu leen yàlla rabbi nii sama borom man wa rabbakum ñoom ñu ne ko non yaay yàlla non ne di pas ton borom bul wax rabbi mel ni ñoo ko gën a xam sayna Isa ne rabbi wa rabbakum nañu ànd ñu toroxlul borom bi jaamul borom bi di sama boroom bi seen borom waaw ndax yëg leen innahu dëgg-dëgg man yushrik billahi képp koo xam ne dof dof lu nga ci kaw suuf ba deewalaale fi ak shirk bokkaale yàlla faqat kooku mu deewe noonu faqat xarama allahu alayhi aljanna borom bi xaraamal na ci yaramam aljana wa ma'waahu an-naar waaw loolu moom mooy mooy ndax nee na ñaari kërëfaam fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir waaw li yunzira yawmal jam'a yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi sayyidina ahmadu muhammadu waaw mahmud <laughs> waaw radiyallahu anhu alayhi salatu wassalam moom ah dañ koo yónni waaw borom bi da koo yónni waaw akbar waaw Euh, li ma waxoon sànq fàtte naa ko <laughs> waaw waaw li ngir mu waaw mu xuppe bésub dajale ba bés bay borom bi di dajale nit ñi waaw mooy yawmul jam'i yawmut taghabun waaw yawmut tanaad yawmut talaq <laughs> waaw yawma tuwalluuna mudbiriin maa lakum min allahi min aasim ku lay muccal ci yàlla alal <laughs> bañ a la liggéey seet ngir bu xuppa bés boobu fariqun am na benn kuréel fil janna ajjana lañ jëm wa fariqun beneen kuréel fil naar fi sa'ir ci safara wal iyaazu billah a'aadana allahu min al naar amin mu ne borom bi dalay xaraamal ku fi bokkaale yàlla deewe ko borom bi xaraamal la sa yaram ajjana léegi ak àjjanaam boo fa demul wa ma'waahu naar mu leeral fa nga jëm te dëkkuwaayam fa nga xam ne foofu lay mujje mooy annaar mooy mooy mooy safara mooy safara wa ma'waahu naar wa wa ma'waahu naar wa maa te ñeelu lu tooñkatu seen bopp yi bokkaale kat yi min kenn ku leen di dimbali amul ku leen di dimbali bu leen borom bi di teg lii di xaraamal ci ñoom ajjana di leen dugal sawara kenn manu la taxaw ne borom bi déet <laughs> waaw kenn moo loo tax nekk yéefir bon mooy en kenn daa manul ci yaw tous boo deewee yéefir kenn manul ci yow dee lie waaw kon nag kii la borom bi wax ne kooku lañ xaraamal ajjana yonent bi alayhi salaatu salaam tegal ñu ci ne kii man iddaa ila ghayri abiihi wa huwa ya'lam annahu ghayru abiihi fal jannatu allah allahu akbar ku wootewu koo xam ne du sa nga ne askane la fa sa bopp yaa gën a tay ne du sa ajjana xaram na ci yow ci waajoojee muttafaqun alayhi mu ne xadiis bi al imaamul Buxaari noon taalibeem al imaam Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj al Qushayri an-Nisaburi rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy ñoom ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne la déedéet seen al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal di woon na koy solo na noon al imaamu Abu Dawud al imaam Ibnu Maaja al Qazwini rahmatullahi alal jamii al imaam al Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ne mu ngi ko indi kitaabul bo euh, euh, imaamul Buxaari rahimahullah da ko indi ñaari bërëb waaw maa xoog ba bon fi mu ko njëkk indi mooy kitaabul maghaazi baabu ghazwati Taa'if fi Shawwaal sanata samaan qaalahu Muusaa ibn Uqba <laughs> bii weesu ñu ngi naan den liggéenti Uhud kañ la am non kii euh, mooy euh, parce que Ibn Umar bi mu ne dañ maa uritu mooy hadith Seydina Ali bi radiyallahu anhu mooy bii passé bi ko jiitu voilà mi nga xamante ne nii moom la Seydina Ali radiyallahu anhu ne hafiztu min an rasulillah sallallahu alayhi wasallam la yutma ba'da ba'da ihtilam wala sumata yawmin ila al-layl jirim bu dee majeur nga gént nga ku gént moom nekkatul jirim waaw ku majeur ku nekk kenn dootuloo wooti lor fa nag waaw loolu taxawoon nañ ci léegi bi ñu euh, tegtalu Shafi'i yi Hanabila yi ak ñi ànd ak ñoom ci bon al imam abu al qadi abu yusuf ci Hanafiya yi euh, mais quinze ans mooy l'âge de majorité quinze ans la voilà waxoon nañ la loolu nag insha allah mooy li gën a dëgër quinze ans mooy l'âge de majorité mooy li gën a dëgër voilà bi ñuy lijjanti bi Ibn Umar ne da uritu dañ maa jaaral ci yonent saa sallam yawmal xandaq wa ana ibnu euh, arba'at arba'at falam yujizni dañ maa jaaral ci yonent saa sallam ngir ma fekke xareb Uhud Uhud Uhud Uhud waaw fekk maa ngi am quatorze ans yoneen saa salaam bañ permettre wa uridtu yawmal xandaqi wa ana ibnu xamsata ashar <coughs> ñu daal di may gaaral li nga xamante ne mooy euh, bésub bésub euh, li nga xam ne mooy xandak muy al ahzab fekk maam quinze ans loolu ñu ngi ko doon gis li nga xam ne moom la imaamu Maalik imaam al-Buxaari waaye avant ñoom avant al imaam Muusaa ibn Uqba fa innahu kaana siqa doon wax ci date bi kañ la euh, Xandaq amoon euh, ñoom ñu ne ci quatrième année bi la amoon waxoon nañ la loolu lay sa ginu la lëng voilà li gën a lëng mooy Xandaq mu ngi amoon l'an cinq euh, ginnaaw gàddaayu alayhi salaatu wassalaam dellul ci fichier boobu di ko gis léegi kon mooy li imaam ala euh, euh, kii wax nii la imaamu Buxaari ne baabu ghazwati Taa'if fi Shawwal sanata samaan qaalahu Muusaa ibn Uqba voilà <laughs> moo moom nag côté euh, siira moo gën a dëgër ki nga xam ne mooy imaam Muhammad ibn Ishaaq rahmatullah léegi foofu indi ko foofu waaw ah. waaye indi na ko. tamit ci kitaabu ah, eh, ki yoo xam ne mooy al-fara'id baabu man idda'a ila ghayri abi léegi buñ xoolee mu njëkk bi wala lool baax na eh, nañ jël beneen bi waaw eh, nañ jël bi ñu mujjee wax kitaabul faraa'id baabu man idda'a ilaa ghayrihi al-imaam al-haafiz al-Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ne haddathanaa Musaddadun mu ne nettali nañu Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a génn àddina la 228 rahimahullahu ta'ala qaala haddathanaa Xaalid imaamul Buxaari yi ne rahimahullah huwa ibnu abdillah buur nga bañ ko jaawale muy Xaalid ibnu abdillah ibnu Abdirahmaan ibnu Yaziid Abul Haytham Abu Muhammad ñi ne Abul Haytham ñi ne non Abu Muhammad al-Waasiti at-Tahhaan al-Muzani mawlaahum gane àddina 110 génn àddina 179 rahmatullahi alayhi an Abi Usmaan non non non an qaala haddathanaa Xaalid voilà mooy Xaalid da ko jëlee ci Xaalid boo gisee boroom xam-xam yi bu ñu amee ñaari tur yu yu bokk ñuy préciser kenn ki dañuy bañ ku xamul la ñëw gis ne bon lii gars yi ñoo jum ah euh, haddasanaa Xaalid qaala haddasanaa Xaalid non non c'est pas ça oh, kenn ki la rek de alors que du kenn ki ah <laughs> kii mooy Xaalid ibn Mihraan al-Hazza Abul ñii ne Abu Abdillah al mujaashi'i mawlaahum ñii ne noog mukk basari qurashi mawlaahum la wa mujaashi'i ah muy Xaalid al-Hazza la siiwoon rahimahullah génn àdduna la 141 rahimahullah an Abi Usmaan mu jële ko Abu Usmaan al muy an-Nahdi muy Abdurrahmaan ibn Mull rahmatullah alayhi al-Kuufi al-Basri eh, moom mi muxadram la fekk na jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais jotu koo gis génn àddina la cent am nañu ne la quatre-vingt-quinze wallahu ta'ala a'lam mu ne moom euh, an an Sa'din mu jële ci Sa'd muy Sa'd Abdullah ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ñii ne Uhayb la ibn Abdi Manaf ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Madani al-Makki Abu Ishaq az-Zuhri rahmatullahi alayhi léegi euh, euh, euh, moom moom mooy al ashar al mubashirin mooy ki njëkk sànni Seydina sa sa Sa'd ibn Abi Waqqas mooy ki njëkk sànni xeej ci l'islam voilà l'islam bi yëpp bi première xare pirip <laughs> Seydina Sa'd Abi Waqqas moo njëkk sànni xeej ci l'islam Allahu akbar waaw xarekat yëpp mooy seen mooy seen imam <laughs> <laughs> waaw mooy seen limaamu laa wax <laughs> waaw mooy doon nijaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi moom Seydina Sa'd radiyallahu anhu kon mu ne muy sa moom al-asharatul mubashirin kenn la ci ñoom fukki ñi nga xam ne benn place la yonent saa salaam daal di leen bëggal àjjana sinon bu dee bëggal àjjana moom ñu bëggal àjjana bari nañ waaw ñii ñoo ñu gën màgg saxaaba yu ne saa salaam te keroog gis nañ Seydina Umar ibn al-Khattab xadiis bi ñu la doon fàttali léegi 704 bi muy génn àddina radiyallahu anhu euh, laata muy génn àddina ñi mu ne woon xalif xilaafa gi mënula génn ci ñoom bokkoon na ci saa bi te moom sax la gënoon a euh, euh, ne woon bu dee de moom ngeen fal fal ngeen ku ko ku ko mat bu dee nag falu ngeen ko képp ku falu sama gannaaw man Umar ibn al-Khattab nay sukkandikoo ci saa bi parce mooy nanguwuma woon la ma ko joxoon. ba ma ko destitué c'était pas parce que an xiyaana dafa war wala daa def lu dul noonu déedéet parce que gaa jaa ko tuumaaloon waaw Abu Usaama moo ko tuumaaloon voilà daal di ne voilà mooy waajooju kuufi boobu newoon Saad mii moo gën dëng i aka dëng du ba pare li muy séddale jubut ba pare atteem jubut dëng la def <laughs> bam ñaanoon ko ñaan ya baaba <laughs> far ay <laughs> borom bi bu dee xam nga ne sa jaam bi day expliquer day wax lu amul waaw waaw bu ko faat lu dul nga daal di koy eh, fitnaal ci eh, jigéen ñi quoi ba pare nga silmaxaaw paa bi daa dund nekk mag ñëw ba nekk mag daal di silmaxa malgré li mu silmaxa noonu nekk ci mbedd yi bu déggee ay xale yu jigéen yi wax mu leen liggéey ma a làmbaat buñ leen ko waaye góor gu toll ni yow mag mu toll ni yow def yi mu naan oh, asabatni asabatni du'a ar-rajul as-salih Sa'd ibn Abi Waqqas naan lii lépp du dara de li ma dal rek mooy ñaanu góor gu baax ga de Sa'd ibn Abi Waqqas daal ñaan nga ko tuumaalee loo xam ne xam naa damay expliquer dama doon wax rek <laughs> mu ñaan ma yàlla looloo ma dal moo tax ma mel nii loolu la ma ñaanaloon waaw kon Saad moo mujjee génn àdduna radiyallahu anhu ci al-asharatul mubashirin eh, fukk ñooñu moom moo ci mujjee génn àdduna ci xilaafu Seydina Muawiya l'an cinquante cinq am na nag ñu waxal ba l'an cinquante huit mais amaana bu njëkk bi moo gën a dëgër que l'an cinquante cinq al-Aqiq la génn àddina ñu daal di koy indi eh, suul ko Medinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam Aqiq ci biti ci eh, waadul Aqiq mooy miiqaat bi <laughs> fa yonent bi alayhi salaam Seydina Umar radiyallahu anhu mu ngi ci saxee yi ne yeneen saa sallam dégg naa ko ci waadul aqiq mu ne ataani layla aatin min rabbi fa qaala ah, qul hajjatan fi umra waaw mooy ba muy talbiya ba muy aji Seydina Umar ne dégg naa yeneen saa sallam ci waadil aqiq mu ne eh, ci waadul al aqiq al mubaarak waaw waaw mu nga waxal léegi quoi kon muy loolu kon Seydina Sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu an sa'd radiyallahu anhu annahu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi faljannatu alayhi haram léegi xoolal imaam kii kii ne abu usman abdurrahman ibn mull rahimahullah mi jëlee mbir mi ci Sa'd ibn Abi bi mu ne fa zakartuhu li Abi Bakra ma dajeeg Abu Bakra parce que bon dinañ gis ci waa imaam Muslim bi la dajeeg Abu Bakra lu xewoon <laughs> muy Nufay ibn al-Harith ibn Kalda waaw <laughs> Nufay ibn al-Harith ibn Kalda ah al-Harith ibn Kalda ibn Amr Abu Bakr as-Saqafi al-Basri rahimahullah génn ànd na l'an cinquante am nañu wax ba l'an cinquante-neuf wallahu taala alam muy sahaaba bu siiw jóge woon ci xisnu taayif bi fa la jóge ba yoneen saa saam daal di ndar keppee waa taayif mu jul woon antu moom ca daal di ñëw ci yoneen saa salaam waaw radiyallahu an abu an abi bakra nee na mu ñëw wax ko ko mu mu dajeeg moom léegi dinañ gis ci riwaay imaam muslim bi lan moo xew ba abdurrahman ibn euh, euh, euh, ibn mullu daal di koy wax muy Abu Usman an-Nahdi dajeeg moom nee fa zakartu ma tudd hadis bi Abu Bakr ci Seydina Sa'd daal di may nettali radiyallahu anhu nee na ma wax ko Abu Bakr radiyallahu anhu fa qaala mu ne ma wa ana man mii Abu Bakr tamit ni ko Sa'd déggee sami'tuhu sami sami'atu dégg na ko uzunaaya sama ñaari nopp yi dégg na ko wa wa'ahu dégg na ko euh, takk na ko qalbi sama xol min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jële ko ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam léegi gane ma waaw léegi loolu moom mën nañ ci ñëw nga xam lu taxoon quoi <laughs> ñu ne loolu amet nañ jël imam muslim léegi comme que muttafaqun alayhi la léegi day xool imam muslim waaw abul husayni rahmatullahi alayhi léegi foofu le mbir mi di gën a leere lu xewoon lu xewoon ci kitaabul iman baabu xaali imani man raghiba an abiihi noonu la ko imaamu Nawawi intitulé mais imam Muslim waxoon nañ la kitaab rek la def baabu moom defu ko voilà surah yi nag ñooy ñëw gis ne lii lii tudde ko nii moo gën a approprié ñu tudde ko noonu léegi mu ne imam Abul Husayn rahimahullah Muslim mu ne haddathani Amrun an-Naqid mu ne nettali na ma man dong sama sëriñ di Amru an-Naqid di Amru ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Usman al-Baghdadi an-Naqid al-Hafiz rahimahullah génn àdduna 231 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Hushaym ibn Bashir mu ne ki ñu nettali mooy Hushaym ibn Bashir di ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami Abu Muawiya ibn Abi Khazim al-Sulami al-Wasiti al-Muallim al-Bukhari al-asl moom Bukhara la cosaanoo way waasit la ne woon rahimahullahu taala génn àddina la 183 rahmatullahi alayhi hmm, Hushayb ibn Bashir wa awwalul jaami' lil abwaabi jamaatun fil asri ka euh, euh, jamaatun fil asri dittiraabi kabni Jurayj wa Hushayb Maalik wa ma'marun wa waladul mubaraki loolu la imaamu Suyuti wax ci Alfiya bi ñu njëkk a dajale xadiis yeneen saasam def koy bunt mu ne am mbooloo la am ay téere ay kitaabu nàngam walla bind noonu dajale xadiis yi am mbooloo la woo xam ne ci jamono dañoo je dañoo jege ñoom waaw kam ni Jurayj waaw muy al imaam Ibn moo magoon ñoom imaamu Maalik mais bokk nañ ay sëriñ yu bari rahmatullah alayhi wa Husaym mooy Husaym bi Husaym ibn Bashir waaw waaw na tamit Baghdad moo tax man nga ne al Baghdadi rahmatullahi alayhi waaw wa Husaym après mu tudd imaam Maalik même bu dee imaamu Maalik imaamu daal hijra moo ko magoon mais wala way hmm. wa Ma'mar Ma'mar ibn Rashid waaw al-Haddani waaw wa waladul Mubaarak muy Abdallah ibn Mubaarak borom kitaabu zuhdi borom manaaqib yu rëy kenn du ko présenté Abdallah ibn Mubaarak ibn Waadih al-Hanzali al-Khurra at-Tamimi al-Hanzali al-Khurasani radiyallahu anil jami' kon Hushaym ah kon Amr bin Naqid mu ne haddathana Hushaym ibn Bashir mu ne gi nett mooy Hushaym ibn Bashir kon al-Mu'allim al-Wasiti rahimahullahu ta'ala rahmatullahi alayhi qala mu ne amanana Khalidun mu ne ki ñu xabaare mooy Khalid gis nañ ko sànq mooy ibn Mihran al-Hadza rahmatullahi alayhi Abul Manazili ñi ne Abu Abdillah gis nañ ko sànq an Abi Uthman gis nañ ko sànq Abdurrahman ibn Mull rahmatullahi alayhi annahu qala lamma du'iya Ziyad déglul fii <laughs> lii mooy lii moo taxoon ab ab Abdurrahman ibn euh, kii Abu Usman di Abdurrahman ibn di euh, euh, Abu Bakra bi naan ma dajeeg Abu Bakra parce que dajawul moom noonu kese dafa da non déglu mu ne la ma doyee Ziyaad bi nga xam ne ci lañu bon woote ne Ziyaad parce lii lii benn affaire la quoi. <laughs> il faut ñu taxaw ci tuuti bon xoolal li li gën foog naa léegi nañ wax xadiis bi eh, ba mu jeex après nag ñu ñëw nag ci leeral bi naa mu ne lambaa bi nga xam ne yàlla ñu woote woo askanaleew woote <laughs> ci askan wa askan léegi nañ ñëw <laughs> nee na laqitu Abaa man Abu Usmaan man a yëg Abu Bakra quoi radiyallahu anhu fa qultu lahu ne ko ma hada alladhi sanatu waaye li ngeen def mooy lan euh, euh, on d'accord Abu Bakr mooy saxaaba moom moo dund ak yeneen saa salaf moo gis yeneen saa salaf mooy sëriñ bi waaye Abdurrahman ibn Mulul dund naa yeneen saa salaf mais gisu ko taalibe yeneen bi euh, taalibe saxaaba yi la yi la mais teewul ba mu gisee loo xam ne jàpp na ni loolu ba mu dajeek ab saxaaba boo xam ne mbir mi da koo concerné affaire bi da koo concerné wul ah ñoom ñooy sëriñ si de ñoom dañoo ko sañ. déedéet loolu loolu bu xewee rek mooy àddina bi yàqu na déedéet amul ñoo sañ waaw ndax kii doon sëriñ bi mooy saxaaba bi moom bu saxaaba waaye bi gisee loo xam ne jàpp na ne lii jaaduwul ndax waxu daa wuteeg lii moom ni mu ko déggee ak ko jàppe mu dajeeg bi nekk waaye it li ngeen jëf mooy lan ah li man nii Abdurrahman bi Abu Usman mais sami'tu Sa'd ibn Abi Waqqas dégg naa Sa'd ibn Abi Waqqas mi nga xam radiyallahu anhu yaqulu mu naan sami'a udhunaaya sama ñaari nopp yi dégg nañ min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa yaqul te xaalam ba mu koy dégg mu ngi naan man idda'a aban fil islam ghayra abihi ya'lamu annahu ghayru abihi fal jannatu alayhi haram naa Sa'd ibn Abi Waqqas ne ma dégg na yoneen sa ay noppam dégg na yoneen sa asalam mu naan képp ku wootewu ab baay ci lislaam gii koo xam ne du sa baay nga ne mooy sa baay yàlla bo moo gë waa def ko moo gën a xam annahu ghayra abi ki ci mu bëgg askanale boppam du baayam fal jannatu kooku ajjana alayhi xaram dafa xaram ci moom mais kon ginnaaw lii yoneen saa sala wax nag ngeen mën a def li ngeen def fa qaala Abu Bakr Abu Bakr daal di koy leeral nag mooy Abu Usman en yëgul woon dinañ ñëw léegi wax naa la dañ jàng xadiis bi ba pare position Abu Bakr la yëgul woon moo tax dafa foog ne da ànd ci affaire bi Abu Bakr rek leeral ko ne ko wa ana man mii tamit radiyallahu anhu sami'tuhu ni ko Sa'd dégg miñ ma ne moo la ko nettali man mii tamit dégg naa loolu min rasulillahi sallallahu alayhi ci ndawal yàlla li yàlla na yàlla julli tey sëlmal ci moom jeex na léegi nag mu des ëcc léegi waa léegi déglu naa la yaa ma ko waxoon waa léegi c'est quoi le problème lan moo xewoon la <laughs> ma doya ziyaadun c'est quoi le problème ñu ne la nag le problème c'est xam nga la la <laughs> mooy ak ca déglul bismillah